léegi nag moom di yoon hadiisu Seydina Jaabir bi ci tegu muy hadiis mille trois cent soixante-quatorze mu ne waan Jaabirin radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ishtara minhu ba'iran fa wazana lahu fa arjaha muttafaqun alayhi voilà mu ne mu ngi jële ci Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ah. mu ne anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, ishtara minhu ba'ira daal dinay jënd ci moom benn gëléem fa wazana lahu ba mu ñëwee di ko fay mu nattal ko xaalis ba mu ko doon fay ndax ay pièces la woon ci or ah, wala ci xaalis fa arjaxa mu fay ko sax lu ëpp la nga xam ne moom la ko waxoon waaw doon jox ko lu ëpp la mu ko waxoon lañ d'accordoon muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo xadis bi am na côté buñ ci gisoon xadis bi mooy xadis bi nga xam ne day wax biñ jógee gazwatu zaati riqaa gazwatu gazwatu zaati zaati riqaa muy ghazwatu zaati riqaa hadis bii moom lay wax waaw amoon na luñ ci tuddoon ci riyaad bi am na côté buñ ci gisoon voilà kon hadis bii léegi laaj dane muttafaqun alayhi muy hadis bu gudd gudd gudd gudd la imaam lii rek la ci jël ngir li ko ci soxal imaamul Buxaari la wax al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullahu taala daal dinañ koy bokk solo waaye du ñoom kese ñoom ñoo ko solo waaye al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal noonu na koy solo na ko noonu waa sunanul arba'a yi daal nañ koy solo mooy al imaam Abu Dawud ak Tirmidhi ak An-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja muy hadis bu gudd gudd gudd gudd gudd ah, kitaabul buyu imaamul Bukhari yi da ko indi indi indi indi hadis bi daanaka ëpp li na ko lépp fukki yoon waaw hadis bi. allah allah non ëpp na fukki yoon di dem fu mu ko indi tellement li nga xamante ne nii moom la ci soxla mooy hadis bi dafa gudd waaw di wax lu bare bare bare gisoon nañ ko fi hmm? euh, ban lañuy jël waaw hein euh. <coughs> allah Euh, foog naa fii moom moo tane bii nii moo gën a jegeeg lii sinon bële moom dafa gudd mooy rek ba sëy naa Jaabir yore jëlee moom goog doon loof ci yoon bi mënatul woon a dem bañ jógee ghazwatu zaatul riqa yoneen saa sam doon nekk ci kanam nekk ci wet nekk ci ginnaaw ca la doon waxtaan ak moom waxtaan ak moom gudd woowee naan ko daa daan ko Jaabir yow naka xam nga sax denc nga soxna mu naan ko waaw mu ne ko abikran am sayyiba jàng nga denc wala jeeg mooy hadis boobu moo nekk nii nag <laughs> voilà waaye nañ jël côté bii kese nga xam ne fi mu ko ndee fu gàtt mooy euh, kitaabul hiba wa fadla wa tahrid alayha babul hiba almaqbuda wa ghayru almaqbuda mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne nettane suñu sëriñ de Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi moom la imam Muslim doon wax be passé muy ki nga xamante ne mooy Bundar di sëriñu waa kutubu sitta génn àddina la am deux cent cinquante-deux qala mu ne haddathana Ghundar mu nekk ñu nettali nañu Gundar bi Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawla Abu Abdillah al-Basri rahimahullah génnaat na la 193 qaala mu ne haddathana Shu'batu mu nekk leen xabaar mooy Shu'ba di bàyyi jiit leen di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullah génnaat na 82 ñii ne ba ba 87 am na ay wax rahmatullah ala amirul mu'minin an Muharib mu jëlati Muharib ibn Disar Muharib ibn Disar Disaar ibn Kurdus ibn Kurdus Abu Disaar ñii ne Abu Mutarrif ñii ne Abu Nadr ñii ne Abu Kurdus rahimahullahu taala génn àdduna 106 am nañu ne 108 rahmatullahi alayhi sami'tu mu ne dégg naa Jaabir ibn Abdillah muy Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Muhammad rahimahullah génn na entre 68 ba 98 ay wax la rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhuma qala yaqulu mu naan bi'tu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'iran fi safar mu ne damaa jaay yonent bay sa sa benn gëléem fekk ci tukki lañ ne woon mooy ghazwatu zaatir riqa wax nañ la ko falamma atayna al madina bi nga xam ne ci lañ ñëw madina ala sakini afdalu salatu wasalam qaala mu ne itil masjida fa salli rak'atayni foofu lañ ko gisoon bi ñuy gis hadis boobu noonu mooy ngëneelu julli ay rakk ci ja foofu lañ gisoon hadis bii itil masjida fa salli rak'atayni voilà foofe foo foofu lañ ko gise woon voilà foofu lañ ko gise woon yaa vay euh, euh, euh, bo vatle ko loolu lañ ko gise woon mooy hadith sayyidina Jaabir bi voilà voilà yonent bi alay saa ko digal lool na ko jógal te ko julli ñaari ñaari rakka mooy hadith hadith boobu nag Euh, moom lañ gisoon nii voilà moom lañ bañ ko gisee euh, moo doon moo doon xaris bi voilà léegi euh, kon nañ continuer nañu nañu continuer nañu continuer nañu continuer voilà <laughs> ah mooy xadis mille cent quarante cinq lañ gisoon ataytu nabi saa sa wa huwa fil masjid fa qaala salli rak'atayn boobu xadis boobu la woon cinq baabul xasi ala salati tahiyatil masjidi voilà mille cent mille cent wallahi mille cent wallahi quarante cinq foofu lañ ko <laughs> voilà mooy hadis boobu nag moo doon bii sauf que gis nga côté mooy chapitre deux cent huit baabul hasni ala salat boobu hadis boobu nag mooy bii voilà sauf que comme que hadis bu gudd la mu ngi noonu voilà mu ne kon euh, Seydina Jaabir mu ne ataytul masjida waaw falamma atayna ma madina bi ñu dikkee Medina xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne itil masjid dikkalal jàkka dugal ci jàkka fa salli rak'atayni jullil ñaari rakka fa wasana mu daldi may nattal ngir fay ma suy naa Bilaal la ko waxoon xaala somba somba ne uraahu yàpp naa ne dama yaakaar ne fa wasana lii fa arjaha mu daldi may puisel daldi eh, eh, ëppal tuuti ci li fay fama zala minha shay'un hatta asaba ahlu sham bi yawm mu ne loolu nag mu ma pièce yooyu mu ma joxoon dama ko doon garder mu ma fayoon dama ko doon garder dara ngir woon ngir loo xam ne yonent way saa saa ma joxoon ay way trace lool ma téye ko waaye nee na dara dindeeku ci woon noonu laa ko denc woon ba waa ahlu sham muy zamanul xara ñëw daal di zamanu Yazid ibn Muawiya ñëw foofu daal di saccage Medina rey fa ñu bari parce que dañ doon bañ a ànd ci seen seen ala wal iyaazu billah kon imaamul Buxaari fii moo gën a jege mais sinon bu ñu jëloon eh, bu mais mais bu ñu jëloon par exemple fi mu ko indi kitaabul buyu baabu shira shira ad-dawaab wal wal hamiir ah non boobu boobu da doon gudd voilà boobu moom sawaay kuntu ma nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin fa abta bi jamali wa a'ya fa ata alayya nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala Jaabir fa qultu naam qaala maa sha'nu qultu abta alayya jamali wa ayya fa takhallaftu fa nazala yahjuruhu bi mihjani thumma qaala irkab fa rakibtu fa laqad ra'aytuhu akuffu an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam qaala tazawwajta qultu naam qaala bikraran thayba qultu bal thayba qaala falaa jaariyatan tulaa'ibuhaa wa tulaa'ibuka qultu inna lii akhawaat fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshuduhunna wa taquumu alayhinna qaala amaa innaka qaadimun fa ida qadimta fal kays al kays thumma qaala atabi'u jamalak voilà fii loolu yeneen saa saam ne ko mooy da doon waxaaleeg moom ne ko ndax da ngay jaay sa gëléem yi qultu na'am ma ne ko aw fashtarahu minni bi uqiya mu jël na ko ay pièces ci loo xam ne ci euh, xaalis la euh, thumma qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabli wa qadimtu bil ghada fa ji'na ila al masjid fa wajadtu ala bab al masjid fa qala al ana qadim ah yaa ngi door aksi nee na win ñibbee ma fekk ko ci buntu jàkka ji ma ne ko waaw mu ne ma fadaa jamalaka farxul bàyyi sa gëléem gi fii nga dugg fa salli rak'atayn nga julli ñaari rakka nee na ma dugg daal di julli fa amara bilalan an yazina lahu uqiya fa wazana li bilal wa arjaha fil mizan mu digal sayna bilal radiyallahu anhu mu daal di may nattal li nga xam ne mooy xaalis bi ma war a fay nee na mu daal di may nattal ba pare yokkal ma lu ëpp sax li nga xam ne moom lañ waxaale woon fantalaktu hatta wallaytu ma daal di dem ba li way demee fa qaala ud'u li jaabira bi may dem Eh, di dellu di dem sama kër mu ne woo la leen ma jaabir qultu al aana mu ne ma léegi yaruddu alay al waa waaw qultu ma ne al a ah yonent way sasa boo may damay delloo jamal bi walam yakun shay'un abghada ilayya minhu voilà qaala xuz jamalaka walaka samanu jëlal après ci la ko dellooy na ko jëlal ba pare mayaale ko loolaa fay na ko doxaale ko joxaat ko gëléem kon hadis boobu noonu gis nga noonu la gën a gudde ka antal imaamu muslimu abul husayni muy Abul Husayn rahimahullahu ta'ala dam na muttafaqun alayhi la voilà moom it nañu xool boo xam ne bu gàtt la ah voilà léegi wax nañ bi muy ghazwatu Zaatir Riqaa voilà moom xam nga day dajale affaire yi voilà euh, la la la hmm? voilà waaw wala nañ jël benn moom tamit lu bari bri bri lu bri bri bri moom al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahimahullahu tabaraka wa taala bon naa nañ jël benn rek waaw non pa bi pa bi pa bi voilà dama la minni maa ngi xam xad amara naa safa salli rak'atayni wazn wazn gi la ñuy xool waaw mi nga xam ne damaa kii ba pare yokkal ma loolee la moom la xool euh, moom la xool waaye euh, <laughs> muy al muslim ibnu al hajjaj rahimahullah voilà sauf moom foofu da ko indi fi mu gën a guddee bi mu am bi mu gën a guddee la tuddaale lool voilà mooy bon léegi nañ wax loolu rek comme saa après euh, muy kitaabu ridaa baabu istihbaabi nikaahil bi mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna muy beneen Muhammad bi di sëriñ waa kutubu sitta di xaritu ki génnoon sànq muy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri siiwe woon ci az-Zamin rahimahullah génn àddina comme xaritam bi deux cent cinquante deux rahimahullah sëriñ waa kutubu sitta qala hadathana Abdul Wahhab mu nekk ñu ne tam Abdul imaamu Muslim mu ne yaani ibn Abdul Majid as-Saqafi muy Abdul Wahhab moom lañ naan as-Saqafi al-Basri Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-As as-Saqafi Abu Bishr rahimahullah génn àdduna 184 rahmatullahi alayhi kon mu ne haddathana Ubaydillah ah mu ne ki ñu nekk mooy Ubaydillah du Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Uthman al-Madani génn àdduna 147 ci wuute bu ci an Wahb ibn Kaysan mu jëlee ko ci Wahb ibn Kaysan di Wahb ibn Kaysan al-Qurashi mawlaahum Abu Nu'aym al-Madani al-Makki al-Hijazi al-Muallim al-Bukhari rahimahu al-Hijazi al-Hijazi al-Makki al-Hijazi al-Muallim al-Mu'addib génn àddina la 127 rahmatullahi alayhi an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu gis nañ ko annahu qala kharajtu ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi xada fabda bi li jamali fata alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam léegi ba ci biir al qays al qays après après mu ne euh, fekk ma jaayoon ko sama kii bi sama gëléem gi euh, mu ne fa daxaltu fa sallaytu thumma raja'tu fa amara bilalan an yazina lii uqiya fa wazana lii bilalun fa arjaha fil mizan voilà sayyidina bilal radiyallahu anhu al mu'adhdhin euh, doon yor bokk ci ñu doon gérer yeneen saa saam alalam yeneen saa sa waxu ko moo ko nattal li nga xam ne mooy pièces yooyee ci wàllu xaalis fa wasanal yi bilaal fa arjaxa fil mizaan mu ëppal sax li nga xam ne mooy la ma doon nattal mu jox ma le un plus eh, léegi nag mu dem après yeneen saa sa woolu ko ne ko ah ñëwal jëlal xus ka wala ka samanu jëlal sa jëleen ta eh, jox naa la pay jëlal xewal <laughs> yow mi nga xam ne yaay jabir kon loolu lu amaam solo la ah. Euh, léegi kon mu ngi noon quoi voilà fii xam nga ne euh, léegi nag mu des mu des ana li nga xamante ne nii mooy lëkkaale bi am euh, diggante suñu xadiis bi ak ni nga xam ne noonu la tudde bunte bi fadlu samahati fil bay' wa shira wal akhdhi wal ata wa husn al qada wa taqadi wa irjah al mu ngi nii wa irjah al mikyal mooy ñëw xadiisam wal mooy di fay nit fay ko lu ëpp li nga xam ne moom nga ko waroon a fay loolu nag waxoon naa la à condition mu bañ a nekk charte boo xam ne waa ji condition bu la tegaloon ne la ah sawaay ba ngay kii la contracté dette bi la ne woon hey sawaay boo may fay nag yow cinquante euros laa la lebal boo may fay cinquante cinq dit loolu du baax waaye bu dee sa plein gré nga jox ko lu ëpp loolu sax daa bokk ci xusnul Euh, rafetalu li nga xam ne mooy al-mu'ashara dëkkalante ak joxalante loolu mooy jikko yonent bi alayhi salaam mooy euh, ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-'azaa'im wa ta'ti ala qadri al-makaarim kiraam al soo voilà selon mooy ñu tedd ñi ca la jóge ci ñoom waaw yonent bi alayhi salaam moo tax kaw kaw bi bi mu ñëwee doon taral teewul mooy jox leen ko lépp loolu voilà ndax fa inna ahsanakum ah, mooy ki nga xam ne moo leen dàq fay kooku wax inna min xayrikum ahsanakum qadaa ki gën ci yéen mooy mooy ki gën li muy fay kon nag mu ngi nooru l'essentiel mooy mu bañ a nekk lu mu chartaloon ci lu ñu woon condition avant sinon saa booy fay fay fay ba pare joxaale leen waa ji moo xam ci jinsu liñ ko bu ma même ci ko fay mooy loolu mën a nekk la wala muy leneen rek nga fay ko jox ko cinquante euros waaye joxaale ko loo xam ne ab kebab wala loo xam ne leneen loo xam ne ne ko ah wala ne ko lii nag moom maa ko ci teg ah di la jëga di la jaajëfal di jazakallahu xayra loolu kon hadith bi mooy côté bi nga xamante ne mooy wa irjahil mikyal mooy booy nattal walla ngay peser koo xam na nga koy fay mooy jamonoy fay lañ la wax voilà waaw waaw nga ñëw bon lool ci sa plein gré nga def ko ngir gërëm waa ji ngir tamit bon doxal sunna si wallahu taala alam léegi al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala eh, léegi nag mu indi le der de der muy dernier hadith ci taala waaye bu dee dernier xadis ci buntu bi mooy dernier xadis yi li nga xamante ne mooy suñu téere bi te ci lañu ka tëjee insha allahu tabaraka wa wa taala wan al imam al hafiz nawawi xadis mooy dernier xadis kitabul jihad mooy dernier xadis ci baabu chapitre fadlu samaha mu ne waan abi safwaan suwayd ibn qays radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jalabtu ana wa mahramatun wa mahramatul abdiyyu bazzan min hajar فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح رواه أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما وقال حديث حسن صحيح kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu indi مسك الختام xadis bu mujj ci téere kitaabul jihaad waaye di téere bi ñu nekk buntu bi ñu nekk mu ne waa nabi Safwan mu ngi jële ci ku naan Abu Safwan looloo doon dàkkantalam saxaaba la waaye nu mu tuddoon Suwayd ibn Qays mu ne Suwayd la tuddoon ibn Qays Abu Safwan bi moo gën a suum moo gën a siiw mais am nañu ne Abu Marhab la tuddoon ah mooy dàkkantalam waaye mooy dàkkantalam waaye Suwayd ibn Qays la tuddoon radiyallahu ta'ala anhu nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne jalabtu jalabtu mooy damaa jële indi liñ naan transporter ah daal di conduire jële indi ci bërëb indi feneen comme ni commerçant yi def jële Dubaay indi Ndakaaru waaw dem Casamance jële ay produits yu baax daal di indi biir Ndakaaru comme yu mel noonu walla Thiès wala feneen loolu mooy jalabtu waaw <laughs> mu ne jalabtu damaa indi ana man wa mahramatul abdi ak ki nga xam ne mooy mahrama al abdi waaw bazan min hajar indi ay pisi ay piis <laughs> ay piis yu baax lañ indi woon de jële ko dëkk ba nga xam ne muy Hajar waaw xilaalu Hajar waaw dëkk la bu siiwoon yonent way saa saam jaalbeenu gàddaay ga doon na wax ne ba ma gisee ñu wan ma sama gàddaay ci gént damaa jàppoon ne sama xel dem ma foog ne Hajar la ndekete yoo ndeke Medina la voilà du Hajar voilà ab dëkk la voilà <laughs> nga xam ne moo tax kii ne euh, wafil qaamus al imaam borom Mubaarak Fuuri mu ne wa Hajar baladun bil yaman baynahu wa bayna ashri yawmin wa layla waaw mu ne dëkk la bu nekk yaman quoi waaw voilà léegi bon mu ngi noon mooy xilaalu hajar seen façon yooyu ñu doon xamee nan lañuy euh, euh, ci wàllu litre ay wazn ay ay kilo yu ñu doon mesure yu ñu doon xam di ko wax naan xilaalu hajar kon nag bu bari woon euh, kii la kon mu ngi noonee amoon nay tàndarma tamit waaw mu ngi noonu daa bari woon i tàndar moo tax yeneen saa sam bañ ko wanee foofu mu bari tàndar ma xelam demoon xajar ndeketewoo Medina la euh, këru gàddaayam kon mu ne dañoo jële ay piis <laughs> maag ki nga xam ne mooy maxrama al abdi rahimahullahu taala léegi nee bi nga xamante ne ci lañ ko indi jële ko xajar fajaa anan nabi yeneen saa salaam daal di ñuy dikkal fa saawamanaa sarawil mu wax ak ñun mooy mu daal di marchandé mooy mu daal di waxaale waxaale loolu dagan la li bon mooy waxaale wu tar woo xamante ne yow da ngay gaañ waaj ji wala yow waa ji ngay jaay nga bëgg a faat <laughs> wala yow miy jënd nga ñëw sawaay vraiment sa waxaale gu metti gi yooyu yooyu moo baaxul ko mais waxaale moom waxaale lu baax la yeneen saa saa du du du du gëleemu jaabir gi génn sànq da waxaale nag moom ne mu ne ma damaa waxaale ak man ma ko dira ma ne ko ah, ma la ko jaay damay ah mu yokk ba mu ne ko euh, baax na mu ne ko gërëm nga mu ne ko waaw gërëm naa <laughs> voilà yeneen saa sam ne ko gërëm naa baax na baax na voilà mu ne ko léegi dama koy sartal nag nga may ma ma daal di koy war parce que mu ne ko jaaye nga jël ko nii man nu may ñibbee dama dama yeneen saa sam danga may sa damay lay sartal dama la koy jaay nee nga à condition nga bàyyi ma ma war ko ba àgg Medina mu ne ko waaw voilà jawaazu bay'in wa <laughs> shart loolu bon taxu jooju wallahu taala alam léegi Euh, léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yonent saa salaam daal di ñëw di waxaale ak ñoom saraawi la mooy sirwaal mooy yoo xam ne ay ñaaru pantalon mais yu gànd yu yaatu lay doon mooy sirwaal rek waaw ñaaru caay lay niru ci côté bu dee wolof yi xaw na niroog caaya mais mais pas caaya mais day day day yaatu quoi day yaatu voilà léegi nag yu ample ay sirwaal pantalon yu ample lay doon yonent saa salaam ñëw waxaale ñoom mu ne wa indi taman Euh, euh, saf Abu Safwan de amoon naa wazan mooy dama ñëw indi affaire yi am koo xam ne moom laa teg fii mu mu muy peser gars yi yazinu bil ajri mooy ku war a fay li ngay fay moom moo koy peser parce que taa ay pièces or nañ su waajural ah man de euh, comme damay jox exemple cinq grammes laa koy jënd ci or léegi ñu day jël waa ji ñu jox nga joxe or yi nga yor waa ji peser teg booy bi teg est-ce que mat na comme dit voilà yu mel noonu wala nga ne quinze wala trente nee nam nag ma amoon booy boo xam ne dama ko embauché woon waaw bi mu comme waaye sama kii yi moom mu may moom moo may doxalal lool man maay kuy waxaale man ngay waxal boo ñuy bay fay moom mooy comptable bi ci moom ngay jaar léegi nag euh, yonent bay saa saam ne ko ah zin ne ko del natt wa arjih waaye del yokk tuuti voilà voilà waaw mooy na matan mooy bon poids na poids yi baax loolu la bëgg a wax voilà na poids yi baax bii arjih bi boo xam nga mooy gën a jógale tuuti mais mooy mooy na poids yi baax quoi <laughs> waaw zin waaw mu ngi noonu ah mu ngi noonee ah kon loolu la léegi nag kon liila la hadis bi mu ne kon nag hadis bi mu ne rawahu soloona wo Abu Dawud imam Abu Dawud wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa Tirmidhi wa qala rahmatullahi alayhi ma nee moom bi Tirmidhi hadithun hasanun sahih hadis ba boo xam ne hasanun wa sahih bu wér la léegi laaj bi mooy est-ce que ana kan ana kan moo ko soloo est-ce que ñoom ñaar donc ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo dañ naan la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo woon na ko waaye na ko noon al imaamu Ibnu Maaja rahmatullahi rahmatullahi alayhi ak an-Nasaa'i lu jiitu woon rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu Abu Daawud rahimahullah mu ngi ko di kitaabul buyuu' wal ijaaraat baabu fi rujhaani fil wazni wal wazni bil ajr mu ne haddathanaa Ubaydullah mu ne nettali suñu sëriñ di Ubaydillah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn al-Ma' ibn Maalik ibn al-Khashkhash al-Anbari at-Tamimi Abu Amr rahimahullah al-Basri génn na àddina deux cent trente-sept rahimahullah mu ne haddathanaa abii moom asaraan abiy mu jëlee fi baayam di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr Abul Muthanna al-Qaadi al-Basri rahimahullah génn na àddina cent quatre-vingt-six rahimahullah alayhi qaala mu ne haddathanaa Sufyaan mu ne ki ñu nekk mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah Abdullah al-Kufi yu génnaan ne lan 161 rahmatullah alayhi Simak ibn Harb mu jële ko Simak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid rahimahullah Abul Mughira al-Dhuhli al-Bakri al-Kufi yu génnaan ne lan 123 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathani Suwayd ibn Qays mu ne nett na ma Suwayd ibn Qays nii ne non Suwayd ibn Malik la ibn Umayr ñii ne noo ibn Umayr abu di Abu Sufyan ñii ne Abu Marhab al-Kufi az-Duhali di sahaaba yonent bi alayhi salatu wasalaam qal jalabtu ana wa mahramatu wa mahramatu al-abdi bazzan min hajar fa atayna bihi makkata voilà léegi wax nañu fan la mu ne Makka lañ ko indi fa jaa'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi mu ne yonent saa sa ñëw di dox fa saawamanaa bi sarawi la mu ñëw daal di ñuy waxaaleeg ñun ay sirwaal mooy tuba yooyee fa bi'naahu ñu jaay ko wa qaala su wa wa samma rajulun yazinu bil ajr mu ne am na waaju fa ne woon mooy moom booyam bi doon hmm, ku war a fay noonu la moo la doon peser fa qaala lahu rasulullah sallallahu zin wa arja voilà zin wa arja voilà mooy namat ah voilà del natt waaye namat voilà voilà kon mu ngi noonee ta'ala alam Hmm? noonu wallahu taala alam ah. léegi kan daal imaamu at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko abwaabul buyuu' rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi rujhaan fil wazn mu ne haddathana Hannaad wa Mahmuud ibn Ghaylaan ci ñaari sëriñam la ko jëlee muy Hannaad di Hannaad ibn Sariya ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr rahimahullah Abu Sariya at-Tamiimi ad-Daarimi al-Hanzali al-Kuufi al-Warraaq génn na la 243 rahmatullahi alayhi wa Mahmuud ibn Ghaylaan di Mahmuud ibn Ghaylaan al-Adawi rahimahullahu ta'aala Abu Ahmad al-Marwazi rahimahullah génn na 239 am ñu ne 249 rahmatullahi alayhi qala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Waki' ñu ne nettali nañu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malik ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war génnaat na la 196 ci wuute bi jaam an Sufyan gis nañ ko sa mu as-Sawri an Simak ibn Harb gis nañ ko sa an Zuhayr ibn Qais gis nañ ko sa radiyallahu anhu qala jalabtu ana wa mahramatu al-abdi yubazzan lana hajar fa jaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa sawamna bi sarawila wa indi wazzan yazinu bil hujra fa qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lil wazzan zin wa arjih wa fil baabi wa fil baabi nekk na ci buntu bi hadis boo xamante ne buy wax lu mel nii mu ne nekk na ci buntu bi an Jaabirin wa Abi Hurayra hadisu Suwaydin hadisun hasanun sahih wa ahlul ilmi yastahibbuna ar-rujhana fil wazn wa rawa Shu'ba hadha al-hadith an Simaa wa qala an Abi Safwan wa dhakara al-haditha voilà kon mu ngi noonu nii la ko al imaamu Abu ah, Isa at-Tirmidhi rahimahullah daldi solowee wallahu ta'ala a'lam hmm? hmm, wallahu taala alam léegi kon suñu xadis bi ah, ah mooy lëkkaale ma buntu bi mooy li yonent way sa sam digal waa ji del peser peser bu baax wa arja na peser bu baax de ngir nga bañ a dugg ci mutaffif waaw waa ji nga xamante ne alladina nakaalu hmm? ala nnaasi yastawfuun wa idaa kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun Allaahu akbar Allaahu akbar kon nag mu ngi noonu bu na ko arjeex nag mooy day bañ waa ji mooy namat namat wala al imaamu ki nga xamante ne mooy al Mubaarakfuuri rahimahullahu taala mu ne loolu rajjahal miisaan wax loolu mu ne wa qaala al-Xattaabi fil hadiisi daliilun mu nekk na ci hadis bi dalil tegtal ala jawaazi axdil ujra ala al wazn wal mooy di jël ne ab ñu fay ci loo xam ne da ngay peser ki wala di ko nattal waaw mu lay fay. mu ne wa fii maanaahuma ujratul qassam mu ngi nga xam ne wal xaasib ki nga xam ne moo lay yoral say compte di la kiiwal kooku nga fay ko loolu moom wa kaana Sa'id ibn al-Musayyib yanha an ujratul qassam fii séddale mbir yi kene kooku waruñ koo fay waaye loolu yëpp mën naa dugg wa karihaha Ahmad ibn Hanbal mu ne al imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da ko sit fa kaana fii muxaadaba mu ne waaye nag fa kaana fii muxaadaba an-nabi sallallahu alayhi wa amrihi waaye wax yonent bay saa saa wax waa ji ak digle gi mu ko digal iyaahu bihi loolu kat dalil ala anna wazna samani ala al mushtari wa ida kan loolu que ne di natt li nga xam ne mooy njëg gi loolu ki mu war mooy kiy jënd ah kii kiy jaay voilà loolu il faut muy muy ndax waa ji eh, moom moom mooy natt affaire yi booy bi kan lay liggéeyal moom miy jaay wa ida kaana al waznu alayhi bu dee ci kaw li an al ifa tax moom jaaykat bi ndax mu matal yalzimuhu mooy mu matal li muy jay loolu da koo war daa war ci moom faqad dalla ala anna ujratal wazani alayhi kon mooy ki nga xam ne mooy peser kan moo koy fay du ki jënd ah non kii jaay la waaye kan la koy defal yow la nga lan <laughs> waaw wa ida kaana dhalika ala al mushtari fa qiyaasu fi silatil mabiya an yakuna ala al ba'i' voilà mu ngi noonee eh, wallahu ta'ala alam kon hadith bi ak lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy day wane tamit li nga xamante ne mooy ba léegi fadlu ngëneelu hmm, booy jaay samahati fii bari waaye booy jaay nga nekk ak irjah al mikyal al mizan mooy nay mat fii moom nay mat lay tekki waaw zin wa arjih nattal waaye na na mata dëgg-dëgg voilà wan yaani tot fii fii bañ nga dugg ci ki nga xam ne day xomp mbiru nit ñi di am lum ciy jël ay kilo yoo xamante ni moom la ñu naan tugaan daal di koy axasa ci gaa yi loolu ngir bañ ko moo tax yeneen tubaab saa saam digal waa ji na ko zin zin wa arjih zin wa arjih voilà zin wa arjih léegi walillahi alhamdu wal kon xagi kaw nii ci la ñu jeexale kitaabul jihaad waaye ci la ñu jeexale bunt bi ci la ñu jeexale tamit suñu chapitre bi nga xam ne moom lañu ne woon muy cinquante ah tom bi ci shara bi cinquante neuf bii di ñëw nag ñu dugg beneen téere moom beneen téere boo xam ne beneen affaire lay wax yoo xamante ne yu am am solo foofu nag insha allah moom la gis bii di ñëw walilah alhamdu wal minna kon ñu ngi jeexal li yawmul jumaa suñu téere bi ñu ngi ko jeexal en tout cas tom bi wala shara kitabul jihad yi e yawmul jumaa tom beeg le quinze hmm? muharram mille quatre cent quarante sept bi vendredi 11 juillet 2025 bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu li romb ak li ñëw ci kanam daal di koy mottali li wajhi tabaaraka wa taala wa ma zalika ala allahi yasir amin yal bi nangu ko war na bii di ñëw ñu jël téere bu bees kitaab kitaab bu bees ginnaaw kitaabul jihaad